ginnaaw lépp day dal di dellu gannaaw bu ko defee dara du def lu dul borom bi foofa nag lay dal di gëm waaye bu fekkee ne du koo xam ne ci ku ngëm ne ci xolam la bu jógee ci béréb boobu mooy fa nag muy law dara dañuy dal di day dal di delluwaat ca ñàkk gëm gëmu ñàkkoon a gëm ci raay yooyu ci digg bi waaye waaye di nga xam ne ngëmam dafa dëgër ci moom ba nga xam ne melowoo wu mu melowoon bi mu jubee dee te xam ne amatul na pexe xalaatatul dara bi nga xam ne dee ñëw na kon xelam dal di dem ci yàlla melowoo wu lay melowoo bu ko defee nag foofu murid bi diggante boobu ci lay toll fu mu toll rek ndax xam gi mu xam li ci kanamam te mënu ca dara mu xam ne ay alkande la ak i tiis ak i naqar ak i métit te mënu koo saafara ba mu jaaxle ba dem mu di ko koy saafaraal mooy toll ci diggante boobu nga xam ne dafa mel ne yéefar bi wala nit ki dem ba jub dee amatul mel pexe gisatul dara mu xam ne dee dikk na noonu muy delloo ci yàlla noonu lay dëkkee moom melawoowu nag ci la borom bi ne moo tax muy bàyyi lépp lu mu amoon génn ci lépp lu mu moomoon ba dootu moom dara dootu moom boppam boobaa nag mooy ki nga xam ne inna allaha ishtara min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannata nekk ci martaba boobu jaay na boromam tabaraka wa taala léppam alalam ak deretam ak ko ruuxam jënde ko àjjana kooku la àjjanam taxaw waxtu woo xamee ne dee na ci diggante boobu du am laaj ko bàmmeel mi ngi mel ne shahid bi nga xam ne ki nga xam ne dafa dee ci jihaar ji ci jihaar yi l'islam nga xam ne bu muy dem ci jihaar ja def na xelam ci dee xolam génn na ci alal jëm amoon génn ci ay këram génn ci ay doomam génn ci njabootam génn ci waa këram génn ci léppam nga xam ne dara àddina takkati ko ba nga xam ne kooku bu deewee aajuwul sang dara du ko topp aajuwul xisaab buy ba kanam jot muy tàbbi àjjana diggante boobu mu toll foofu xolam toll noonu la al muridu sadiq xaqan foofu la xolam di toll noonu lay génn ci àddina ñu ne nag bi nga xamee ne taalibe bi dafa am ay charte te war na matal charte yi sëriñ bi am na charte yoo xam ne war na koo matal ndax bu mat sëriñ sëriñ bi nga xam ne mat na sëriñ mooy ki nga xam ne jaar na ci yoon bi ba yoon bi jeex mu bi ci kër bi nga xam ne ci la ñu jëm tëgg mooy ki nga xam ne kaaba gi def koy ziare mooy ki nga xam ne nee na sama borom bëgg na ma ba ma gënal ko ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma gënal bi ñëpp mu bëgg loo ma yonent yi def ñëpp ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma yi ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo malaayika yi ba ma gënal leen ñëpp suñu borom jox ma moo leen xeeti xam-xam yi am njëriñ yëpp boole ma ci ahlu badrin def ma may dëkkaale suñu borom tabaraka wa taala di dëkkaale yonente bi alayhi salaatu wasalaam mel ci moom ne Abubakar ak Omar ña nekk ci tànkam mooy li nga xam ne dafa àgg ci di xool lawhul mahfuz gis tur yi suñu bind ci texe di gis tur yi mu bind ci texe bu taalibeem bu mu nangu nekkee ca ñu bind ci texe di mu am sañ-sañu tàllal loxoom far ko ci coobareel yàlla bind ko ca tur yi way texe ñe te mu neex suñu borom tabaraka wa boo doxee ba dajeeg moom ci kaw yoon suñ borom dem sa xalima bàkkaar dootu la bindal bàkkaar ci sa bind mukk mooy kii doon sallallahu taala ne woon waxtu woo xamee ne toog ngeen fi man ni ngeen di mel bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen di saafoonteeg malaayika yi ci mbedd Madinatul Munawwara mooy ki nga xam ne suñ borom daf koy defal nooy gu nooy mu di daraja joo xam ne ku mënul awliyaa bu ñu doon dund fukki junni at di yéeg ci seen borom duñ ca àgg mukk ci li muy li muy yéeg ci yàlla rek ci genn noo ak morom ak genn bi may ko suñu borom bi may jëpp du tax mu waru mukk day xam kattanu suñu borom gi ak sañ-sañam bi ak man mënam bi xam ne lu ko soob def moom gi mu moom mbir yi te kenn seet ko ci te kenn du ko ci fekk mukk te kenn amul sañ-sañ ci wetam lu népp lu doomu aadama am moo ko ko may moo xam ne muy su borom tabaraka wa taala du dañ xëjjam yi nga xam ne ñoom la gën a tànn di leen yaatal ci boppam di leen bërgël ñuy dem ba àgg foo xam ne dana leen taxaw leen fii taxaw leen fii ñu gën a xëj suñu borom suñu borom dana leen ci àggale nee ñu Nuux alayhi salaatu wasalaam ni ko alquran waxe dem na ba waxante suñu borom ne ko da ne ma woon danaa la musal yaag sa ñoñ te kan aan mi sama doom ji ci sama ñoñ la te mu ngi lakk suñu borom jajji ko xamal ko ne ko sañ-sañ man dong ko am lu ma soob ma di ko def doomu aadama amu ci coppant na nga wattandiku tiital gi ñuy tiital ku dugg ci loo xam ne yoonam néew ci ci sañ-sañ suñu borom ak biir xam-xamam mooy Musa alayhi salaatu wasalaam du ko suñu borom. toogeeg moom junni jotaay yoo xam ne bu nekk jàng na ko fa nangami junni xam-xam te Moussa alayhi salaatu wasalaam di laaj suñu borom ndax am na keneen ko meneen la man ci xam-xam te mu di ko wax ne boo bëggee yokk beneen xam-xam maa ngi lay tegtal sama jaam bu nekk Majma'ul Bahrayni mu di Sayyidina Zul Qarnayni moomu le Moussa alayhi salaatu wasalaam dem na ba lu ko suñu borom may lu mu xalaat la ca gannaaw liñ ko may ñu may ko loola ba may ko la ca mu dem ba ne jëmmi suñu borom tabaraka wa ji rek ko doy mu laaj ko ne ne ko gis suñu borom dajji ko foofu ba mu xëm ba doj ba mokk ba def pëndax tak diggante asamaan ak mu dellu sàbbal suñu borom xam ne suñu borom tabaraka wa loo xej xej am na fu mu lay yemale noonu tax nga xam ne azza wa jalla loo gën a xej ci moom loo gën a xam gën koo ragal sa fit gën a daladi ndax màgg gi mu màgg ak kàttan gi mu am ak sañ-sañ bi ak li nga xam ne dara réyul si moom xeebul dara yéemul dara xam gi ngay xam loolu tax na nga mel ne ku ñu tayle si Abdul Qadir Jeylaani nee na suñu borom jox na ma ñeent fukki kóolute yoo xam ne ku ci nekk xamal na ma ne ma dara lu jëm ci lu ñuy pexe wala luy lore muy na muy alaxara muy diggante bi barsax muy génn bu doo ko gis waaye taxul sama xel dal xam gi mu xam yàlla moo tax a taala alayhi wa sallam yowma badrin keroog badar ba mu nekkee ca arish ba te tàllal suñu borom ay loxoom di ko xamal ne kuréelu jullit bii tey bu ñu alkoo maanaam bu ñu dee ci xare bi bu yéefar yi dàqee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf tàllal loxo yi di ñaan boromam ba lambaay gi mu lambaaye woon rot Abubakar Siddiq yëkkati lambaay ga teg ko ci kaw yi mbëggam ne ko doy na sa borom nangu na li ngay ñaan Abubakar day xam ne yàlla lool xam ne ne suñu borom nangu na ñaan gi ko yonent bi ñaan waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gën a xam suñu borom gën gi mu ko xam gën a xam yàlla moo tax mu gën ko tiit ba xolam dal ak li ñu nangu nangu ñaan bi xam yàlla bu metti gi moo ko waral loolu la Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu di wax ne daj li ma daj ci ñett jaam bu mën na ma sekkati ma bàyyi ko boromam lu ko ci soob jëfe moo tax muy wax ne am na taal yooyu ku ko fay def ca sidna Abubakar Siddiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu jox na ko ngëneel yoo xam ne ku dul yonent amu ko te jant bi mësula fenk ba tiim ku gën Abubakar gannaaw yonent yi waaye teewul ñu fekk ko ndax xam bi mu xam yàlla ak ragal bi mu ko ragal benn bis mu téye ci làmmiñam di ko xëcc ñu ne ko lii lan la mu ne daf maa rotal ca rotuwaay ya dafa mas a def fu mu toll mu ngi tiit jàq xol bi tàngaay muy tàng ak biir dënd bi tax na resam wi resu boppam wi mel na dañ koo wàcc ba suy wax xetu res wu ñu wàcc di xeeñ moom Abubakar Siddiq ak foofu mu toll yépp loolu moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ak fi mu toll woon boromam ak li ko boromam may lépp mësula am jàmm fu mu toll du nopp lu guddi du nopp lu bëccëg liggéey rek am na yàlla am yërmande yonent bi am seen ngërëm ba jàmm bu ko neex mu ramm la képp ku mu nangu sëkk njébbal nga mucc àddina ak alaxira teewul ci kanamu boroomam mu mel ne amul dara ndax xir ma ne woon murid bi ci charte yi waxoon naa cofeel torop cofeel bu mu am ci sëriñam ba nit ji nite gi nga xam ne doomu aadama ji bi nekk doomu aadama gisatu ko bu ko xoolee du gisati lu dul yàlla du gis ci moom leneen mu di teraw dëggu goo xam ne li muy wax ak li muy def ak li muy yéene dafa dëggu ci moom dëggu goo xam ne jeexal na xolam tàkk ba dara defi ca nga xam ne amul dara ci adduna du ko te xam ne wal batiku mel ne Seydina Bilal radiyallahu anhu ak Seydina Ammar ibn Yasir ak Sumayya ak Yasir ci boppam mel ne Mus'ab ibn Umayr gaañu ñi nga xam ne tàngaayu makka nga xam ne doj yi tàngaay yu ñu tàng mel ne taal bu ñu taal ba mu sànq dañ leen ci daan sutti ba ñu set ñu tëral leen ci fab doj yoo xam ne day peese ay téeméeri kilo di leen ko teg di leen jàpp seeni tànk di xëcc di leen diri di leen nax ci ndox loolu lépp teewul ñu gën a dollee gëm rek moo tax sëñ Tuubaa bi nga xam ne ci njëlbeenam génne bi ñu daan génne taalibe yi ak dóor yi kër yi ñu daan lakk ak tiis yëpp metti na daf leen daan jox naka jekk misaal bu daa ñooñu la di leen wan ne ñooñu ñooy seen i baay ci lislaam kon da ngeen war a mel na ñoom la daan muñ da ko war a muñ ndax kenn ci ñoom daanañ fab ak siis ci boppam di ko siyee di ko siyee di ko siyee ba xar bopp bi ba mu dee waaye du tax la mu nekkoon mu génn ca loolu moo di yàqin yaqin boobu nag waxtu ci jaam àggee suñ borom day dindi métit ci xolam dootuñu ko def dara ba mu ci xolam ba mu yëg ko mooy li nga xamee dem na ba ragalatul kenn ku dul yàlla yonente bi nee na suñ borom dara xiir ci koom suñ borom nag gannaaw ku sell la lu sell la bëgg yonente bi di ku sell lu sell la bëgg dañ tubaab di ku koo xam ne kii ku sell la bokk na ci rafetu teggiinu taalibe mu melowoo melow rafet ndax askanoo ko ba noppi amee melow weneen ñàkkee ko teggin la te day doon lor ci ki jëfe noonu dafa demee ne ku jóg sol mu amoon ci raf te ay garaatam yu gën a màgg ci béréb bañ ko gën a fonke muy kilifa bu tedd bu màgg ay nit topp ko soli sagar tilim lool melo meloowu ñaaw noonu la mel ñàkk teggin boobu noonu la mel ci murid bi nga xam ne dafa tuddoo sëriñ bi ba noppi te yoonam ci dara lu ko neex def lu ko neex wax ko neex dem nu ko neex mel noonu la deme dafa wóor na ne moom li charte bi moo di gannaaw mat na lu mu doon li ci def mu aju ci taalibe bi waxtu woo xamee ne mel na war a mel ba ñu nangu ak taalibeem sëñ bi mu ngi mel ne géej gi loogu xëpp ji loola teey du feeñ ndax kaamil la kaamil gi mu doon moo tax biiram rafet bitteem rafet lépp lu nit xemem ci lislaam wala lu nit fonk boo ñëwee mu ëppale la ko dàq la ko boo leeg baatin bi nga xam ne doo ko ca fekk mukk loolu taxoon mu daal digal taalibe ci liggéey bi ñu koy daan liggéeyal toroxlu bi ñu daan toroxlu bàyyi àddina bi ñu daan bàyyi àddina farlu bi ñu daan farlu yépp ñu jiital xam lu farata yi te di ko jëfe mu daal leen di xamal ne moom ci boppam warlu na dana bind lépp lu jullit war a xam war koo jëfe dana leen ko bindal ci téere yi ci biir saa yi di jox leen ko ngeen jàng ko di ko jëfe dara lu sellul nag jegewu ko dara lu sellul bokkul ci moom dara du seen tam du moomeelam ndax nee na suñ def na bi nga xam ne seytaane xool na sama digg ak moom jag bi mu jag ba wee yàq te man ko ci yàq dara mu ne na ko jéem a ñaawal muy def fépp fu mu gis jëmm joo xam ne newul ca li yàlla ak yonent bi santaane mu ne la na nga tuddoo kee ndax ñu rafet njort ci yow bu ko defee nga doon la nga doon ba noppi te ne murit la wala Baay Faal la loolu lépp bokk ci fexey seytaan yoo xam ne lu mat a daw la ndax sëñ Tuubaa mu daan digle mooy li yonente bi digle mooy li yàlla digle dafa boole zahir ak baatin zahir bi gën a rafet ci zahir ak baatin bi gën a rafet ci baatin yi nee na suñu borom day sama wëllëreeg moom xam ne xëy na nit bu ma mu di ko waaye bu ko soobee jëri kon ndax ajjana sa borom su ko jaamul doo ca dugg waaw ndax arab yi soy fo ni dañ ne alkaamilu man laa yusa nuuru maarifatihi noora wara ihi góor gi mat góor mat góor yàlla ba àgg ca dayo ba mooy koo xam ne sañ-sañ bu mun mën a am lu mu xam-xam yàlla wóolu bu mu wóolu mucc bu mucc moom ñi mu àndal lu tax mu mu sàggane benn charte wala benn ponk ci ponk sharia sàmm bi muy sàmm dara du ca manqué dara du ca yées day mag na mu doon ndax gis nañu ne ci gaa yi yàlla yi bari na ñoo xam ne bi ñu àggee ba naan ba mandi dañoo tàgg ak seen sago ba wax lu tax ñu rey leen loolu ñu tuddee ko mandité li ñu wax ne góor yàlla yi ñeent lañu as-salikul majdub as-salikul mujarrad wal majdubul mujarrad wal majdubu salik al majdubu salik nag mooy sëriñu sëriñ si mooy ki nga xam ne day seey ci boromam ba jeex tàkk daañu nekk li ne sëñ bi mas naa toog ci njaareem ji ci këram benn bis di xaddis di waare di delloo nit ñi ci seen li nga xam ne noonu la ko daan defe faww rek am benn bi boo xam ne dem na ba dënnam rëcc mu ne um wallahi mbàkke yàlla nga xam ne yàlla nga am na naar fa nekkoon bu bari xam-xam moom itam mu tiit dënnam rëcc dañ ko xam ne kii li waa wax moo rëy ci moom te amul na mu koy déggee nu mu laaj ndox laaj ndab raxas ko wam set ñu duy ndab la xolli ko ñu puukar sëpp ca ñu waxtaan waxtaan wi wéy ba suukar sa seey ba def benn dërëm dong ca taatoo mu yëngal ko ne mos leen ko di ko mosee mu ne ndax mën nañoo teqale ndox mi ak suukar si ñu ne ko mbàkke loolu kenn mënatu ko ndax ndox mi suukar la suukar si ndox la mu ne kooku ñu ma doon tuddee léegi noonu la mu demee kon wane na ne jaxasoo nag boromam ba abiti yàlla di bëtam yi muy gisee di làmmiñam moom muy wax di noppam yi muy déggee di tànkam yi muy doxee di xam yi muy jàppee loolu moo tax mu ne suñu borom fab na ak dundam ak sama dund jaxase ko muy lenn muy damma xayaat bi li xayaatillahi allahu daaxilan binaan allah ku ñuy wax xallaaj muy alxasin ibnu mansour ak ku ñuy wax abdul xaq ibnu sabain ak ku ñuy wax ibnu qasi muy abdul karim ñooñu ñëpp dañ leen a rey ndax mandité mu ñu mandi woon ba wax loo xam ne borom xam-xam yi kese yi mënuñu koo dégg ñu seet ba ne yoon rey na leen loolu le am gi mu amoon fekk na li nekk diggante sharia ak xaqiqa dafay aw dig boo xam ne ba tey sëriñ si yëkkati buñ ko mënuñu ko yëkkati te wàll yi fa lañ koy bàyyi ndax warmaal sharia warmaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam warmaal suñu way dëggu lañu te yàlla dong nga tax ak sàmm sharia te dara ci cëru bakkan duggu ca yàlla dana leen yool te wàllu yu mag rey mu di alxallaaj naka noonu ñu rey ibnu sab'in lu tax aar bi muy aar sharia dafa nga kon am ci lënd mis benn wàllu yu boo xam ne dafa dëkk benn foore wàllu bi di ku am sañ-sañ lu mu wax rek borom xam bi weddi ko mu yónnee ndaw mu muy yéene sëriñ bi nee na nangam nangam alim ba dal di yónni moom it ndaw bu jaar ci tànkam lu mu wax rek mu ne bu leen fas loolu lu mu wax day mu leen ko jàpp du noonu de nangam ak nangam la ba wali ba xat fa mënatu la xaj ca dëkk ba muy génn di dem te mu demee ba ci yoon am ci taalibe yi ku ne ko yow de yaa ngi sonal sa bopp ndax yow loo ne yàlla def ko mu def ko mun loo ñaan yàlla kii mu dee wala mu dëkk génn dëkk bi waaye yow ngay fas yéene dem rek te xamuloo fooy jëm mu ne rek bu ma ko ñaanalee suñu du ko nangu ndax bi ma daataan jóg yër naa xolam ba xam ne dara ci njistal nekku nekku ca dara ci rëy nekku ca dara ci diingat néew ca rek kon ma ko ñaanalee suñu du ko nangu loolu tax a xam ne kon ñooñu nga xam ne dañu sàmm cere am moo leen tax a jóg te yokk ñu ca dara waaye ñu ca dara yaa ma ci ñooñu ñu way waaye ñooñu ñu ne wax yàlla jàppalu leen ca dara ëllëg si biir bu seeni daraja feeñee ñooñu daal di xeb dañoo jeex ci yàlla ba li nga xam moom la Abu Nuwaas waxoon mu muy seen xaal seen diggante ak seen borom mooy raqat zujaaj wa raqatil xamru wa tashabaha fa tashaakala lamru fa ka annama xamrun wala qadaxun fa ka annama qadaxun wala xamru li nga xamee ne da ngay teg butéel def ci ak naan boo xoolee butéel bi jëmm ji butéel bi rek ngay gis naan gi dafa sell ba du feeñ boo xoolee itam naan bi moom rek ngay gis ndax butéel bi itam dafa sell moom it dafa leer ba nga xam ne du feeñ kon dafa mel ne butéelu kese fi nekk bu dara nekkul wala naanu kese fi nekk bu taxaw te butéel ëmb ko mu ne noon la demee ak suñu borom tabaraka wa taala yàlla kese nga fay gis doo gis leneen suñu borom nag dafa tànn ay jaam yoo xam ne dafa leen a jox tasarruf maanaam soppandiku ci jaam ñi ñu sañ a jëf lu leen soob nam leen neexe te dara du leen ca fekk te la ñuy jëf itam ak jaamu yàlla lay doon ci ñoom ñooñu nag am na ñuy raaxaloog ñoom te nit ñoo xam ne duñu nit yàlla loola tax ñu ne wa bal karaamata li kulli faasiqi da'ban wala wasiya kulla xaariqi képp koo xam ne ragalul yàlla man na def kéemtaan waaye kéemtaan bi mu def bu ko tuddi mukk karaama karaama ku yàlla gërëm la ba abal ko kàttan goo xam ne du ko nangu fii du ko nangu ëllëg lu tax ñu ne boo nee diw wala lii la saxal nga ne diw moom xarit suñu borom la boo xam ne lu ko soog def mujj bu rafet saxalal nañ ko ko te du daj mukk sa dara mënu koo dindi te itam ku ànd ak moom mu texeel la boo ko waxee atte nga xëybu ndax yi day li suñu borom nëbb ñu sëñ Tuubaa waxee ne xam suñu borom tabaraka wa xam wàllu yi ndax wàllu yu dafa amee mbubb yi nit ñëpp amee day xiif di mar di lot di fàtte di ñàkk di wopp di wér di juum di nax lépp luy ci def daf koy def loolu mooy shuhudul mumaasala bi ñu ne juróom-ñaari junni kiiraay yi ñu koy yiire bu fekkoonte yëpp dindi ko ba mu def benn boobu rek bu ko xam ndax ni nga ko gisee rek mu mele ko du mu teg taw melo dara ba da ngay jàpp ne moom yow yam ci lépp mbir nag nekkul foofu ci biir la loolu mooy fekk suñu borom daf koo duy ba mu fees ak leer ak ngërëm ak mbëggeel ak yërmande képp koo xam nag suñu borom sopp na la ba nga wuutu ko ci kaw suuf dootoo nit boo àndeeg nit ñi wute nga ak nit ñi looloo tax boo xamee ne ak nga ci yenn marque ba nga xam ne mooy dayo ba képp koo xam ne fëpp la rek suñu borom dana far turam ca diwaan wooy texeñal looloo tax sëñ Tuubaa ne chaqa man lam yahwani qad kutiba wa kawni al abdal xadima wajaba képp koo xam ne fëpp loo ma suñu borom bind na sa texee di ca àlluwa ja nga xam ne lu mu ci bind dootu ko far mukk looloo tax mu ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ci ahadin ashqaahu mawlaahu moo tax mu ne jiitu mu jiitu moom bu ump kenn ku suñu borom lu dul borom texee dul rek loo tax mu ne tawaafu kulli man alayya ankara indal ilahi wa nabi niskara jëmm ji demee noonu suñu borom dafay def pàcc suuf yi dañ koy bëgg waxtu woo xam ne mu ngi jógee ci ñoom di jógee ci béréb jëm ci béréb pàcc bi mu jógee dañ koy namm pàcc yi mu jëm dañuy sàbbaa ngir yàkkamti ko ngir texe boo xam ne gii suñu borom daf leen koo defal ci ñoom muy seede martaba bu ñu am boo xam ne martaba ngir seede ko ëllëg yowmal xiyaam ca kanamu yàlla muy martaba loolu moo tax béréb yi mu daan jaamoo suñu borom ba yàgg fa ci bi mu nekkee ci géej gi yëpp béréb bu mu fiy jógee béréb booba suuf sa day jooy ngir teqli ko gi muy teqli ko moom loolu mu doon nekk ci yonente bi sallallahu taala wa sallam bi nga xamee ne dañuy soog a tabax jàkkay madina ji te tabaxaguñ ko minbar mu daan wéeru ci ëkk ëkk gëm daan taxaw di xutba ba nga xamee ne tabaxaat nañu jàkka ji ba defal ko minbar mu toxoo ci ëkk ga yéeg ci kaw minbar ba ëkk ga dal di bind di yëkkat di jooy ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc ca kaw minbar ba ñëw dar ko taf ko ci dënnam yëkk di yëkkat di yëkkat mel ne xale boobu jooy bay nopp ba sot mu ne ko yàlla di ne turu yàlla yu ma daan tudd ci kawam moo tax muy jooy li ma ko ko xañ gaa waa jooju nga xam ne suñu borom daf ko àggale ci martaba boobu nga xam ne wënd sax balay lekk janax tàggu ko noonu la ko pàcc suuf yëpp di nammee noonu la ko bis yi di njëkkantee di ko namm bis ba mu ya mu féete bis ya dund bis ya mu dundul dañ leen di ñee ndax bis yi dañuy fasanteeg moom wëllëre guddi yi dañuy fala fasanteeg moom wëllëre ni ki fàkk suuf yi di barkeele si loolu moo taxoon suuf di jooy waxtu woo xamee ne teqal koo naat suuf sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon bis benn sàmm amoon gëleemam gëleem gi jekki-jekki rek mel ne dañ ko saxal kaani nangootul nit jege ko fu nu jege rek mu jëm la mat parce que yéene rey biñ ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu dal dikk ñu ko bu ko jegee dafa soxor mu waaxu ba àgg teg ko loxoom gëlëm bi dal di yës dal tàmbali di fóon tànk yi di jooy mu ne li nekk diggante asamaan a suuf lépp lu nekk diggante asamaan ak suuf rek xam na ne suñu borom mooma yónni ba mu des moykat yi doomu aadama ak moykat yi jinne yi ñoom rek umpalee ne yàlla yoon mooma yónni nga xam ne wóolu gi ma waxoon mu di ngëm gu sax bu matee ci doomu aadama lépp loo xam ne lii yonent wax na ko wala kenn ci ku mënul awliya yi suñu borom daf koy dugal ci sa xol benn bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay waxtaan bene dafa amul wenn nag boo xam ne ci jamono yonent biir biir banu Israël waaja dafa sëfoon nag woo ba mu yàgg nag wa sonn nag wa dal di wax ne ko man de kenn binduma ngir lii saaba yi daal di ne yaa subhanallah bakaratan takallamat nag muy wax subhanallah mu dal ne ana amantu bi dalika ana wa abubakar wa umar man day gëm naa ko man ak abubakar ak umar booba dafa wane ne abubakar ak umar àgg nañ ci martaba siddiq martaba siddiq dañoo amee bëti xol yoo xam ne li nit ñi gëm ci ko falamtu dañuy jàlloog moom li nga xam ne ne abubakar ak umar àgg nañ ci martaba boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di xam ne li mu wax ñoom gëm nañ ko ndax dañoo am bëti xol ndax yàlla li gën a bari ci jamono yi dana di indi ay kéemtaan kéemtaan woowu benn wala yi def ko muy karaama wala yeneen def ko mu di mu'jiza waxtu bu ko defee muy mu'jiza li gën a bari ci jamono yi day ànd ak mulaabasaati jamono li nga xam ne mooy aada nu di ko gis faww rek loolu mooy tax ñii gëm ñii weddi sallallahu alayhi wa sallam bu mu duggee ca xunt ma te garab ga daal di gaawantu sax ci buntu xunt bi ngir nëbb ko jargoñ gi daal di gaawantu lënd ko te tax mi daal di gaawantu tàgg si nen si garab gu sax ci kaw suuf moom la mu dëkkee gis bu nekk ci gëmuñu daf naan garab la rek gu sax lënd dem day lënd rek ci kaw garab di lënd ci kaw ban di lënd ci benn dañu naan du maan yàgg nañ koo gis te tax mu tàgg nen fu ne lañ koy gis waaye lii kéemtaan gi moo di si mu duggee rek loolu dal daal di am ci saasi mooy kéemtaan ki ko gisatiwul woon bu yàlla naree mu am mucc day def ngëm ci xolam bu naree mu bañ a mucc mu daal di ne lii daal gisuma ci genn kéemaan garab bu sax jargoñ bu lënd da tax mu nen bu nenu gis ko naka noonu benn bis ñu nekk ci xare te bu bërëb bu tàng bis bu tàng ba doy waar ñu mar saaba yi ngi mar te ñu ngi dox jëm ci xare ba seen ndox jeex na xiif nañu sonn nañu tàngaay yu metti na ñu nekk taw ñu tawat ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dal di jaan boroomam aw niir dal di ñëw tiim leen ci saasi sotte sotte sotti bañ tooy duy seen ndab yi ñu amoon mbuus yëpp fees ak ndox ngelaw li ëpp leen mu féex ba mu ko defee gaa ñi nga xam ne suñu borom leeral na seen xol dal di geesu munaafiqoon yi ñu ngi naatee si ne leen ah lu ngeen waxati dina ah miiru romb rek la miir yi day romb rek dal di taw fii loolu moom bu ngeen gis ko noonu kon suñu borom tabaraka wa taala dafa am ay secret mbiram du ko weer xam ko bëgg xam rek a koy xam kéem taan dana ñëw fii ñi ko war a gëm rek koy gëm lu mu fës fës fës dana am ñoo xam ne dañuy raisonné rek ne nangam la war a demee rek loolu moo tax alquran ne li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin loolu day daal di leeral ñi alku ñu daal di gis li leen rek ñi mucc ñu gis li leen mucc tax muy lu leer yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa mas a nekk li dafa amoon loolu tax nit ci ko def moo ko nettali moo ñëw ci jotaay bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk nettali ko nee na dafa doon sàmm benn till ñëw jàpp benn gàtt ba di ko bëgg a bu ñëw teqali gàtt ba till gi yéeg ba ci kaw tundóor waa ji suñu borom may ko mu dégg ci ay noppam till gi nan ko wërsëg bi ma yàlla wërsëgal ma dem ba téye ko xiif war koo jëriñoo nga ñëw nangu ko ci man waa ji dal di sàbbaal suñu borom ne la ilaha illallah man de jommi naa till wax lii de kéemaan la mu ne ko li ko gën a kéemaane mooy yawut bi nga doon ak li nga dégg lépp ak yonent feeñ ci diggante ñaari xarra yi di woote indi tegtal dëgg yëpp ba leer ñëpp nga bañ koo dëggal looloo gën a kéemaane sama wax ji mu ñëwee nekk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daal di koy déggal saxaaba yi wan leen ne leen nubuwaam ngoogu suñu borom xamal na ko képp ko war a mucc képp ko warul a mucc wàllu yi nag dana def léeg-léeg boo xam ne ba tey day fekk muy béréb bu mu tànn defe ko fa ndax bu dee loo xam ne nii waru la daj jamono day fekk ay nit ñu woyof xel xam ne bu ñu ko nettalee kenn du ko gëm mu wan leen ko wala ko ñenn nit ñoo xam ne nit ñi bàyyi nañ leen wala ñenn nit ñoo xam ne fa nekk jubóowu ñoom ña fa ne bu ñu ko waxee duñ lépp ci sutura bi muy ay jaamam rek ngir lu waru la feeñ du feeñ lu waru la nëbbu du nëbbu mooy Ibnu Arabi nee na mas na gis benn philosophe boo xam ne dafa doon waranteeg moom ba ne ko yéen da yéen amul dégg ndax alquran li muy wax lépp seen xere ca àggul waaye amul dara loo ci xam ne lii dafa mel ni mojisa yi ngeen di woote ndax Ibrahima moomu ngeen di wax dañoo taaram safara sànni ko ca te lëkkul du safara safara yi jubluwuñ ci safara ñu ngi ci jublu rek merum Namrud mer moomu meroon te meram di lu aay di lu gaaw a rey nit lu gaaw a albe moom rek lañ ci jublu waaye jubluwujee ne safara la waaye safara ci boppam moom xaqiqa la boo xam ne réalité la boo xam ne melaw mu ne ko waaw xanaa xamuloo ne safara dañ koy digal rek safara du lakke yàlla ci boppam mooy lakke moo fab nag lakke googu roof ko ci safara waxtu ko ne neexee mu rocc ko te bu ko roccee safara gudd lakke mu ne ko loolu mënu la digg bopp nee na fekk booba jamonoy sedd la ñu ngi jaaru furna bu yeng nee na mu ne ko waaw man bu ma taxawee taxawaayu ibrahima alayhi salaam du caa ji kat may def karaama dama lay misaal rek léegi safara taxaw taxawaayu safaraw nangu ba ma téye ko ci sama loxo wala ma jox la ko nga téye ko ci sa loxo wala nga ëpp ko ci sa mbubb te lekkuloo ndax da nga gëm kon la woon mu ne ko waaw waaye loolu mënu la am noara bi daal di tax li ca taal ba daal di yëkkati fourneau bi ne ko yàngal sa mbubb mu yàng mbubbam mu sotti ko ca ne ko wal ba di ko mu fab loxoom di jeq xal yi di jeqi di jeqi ba mu ñàkk mu daal ne ko sotti ko ci sama mbubb man mu sotti ko ci mbubbam mu daal di ko daal di koy sottiwaat ca fourneau ba daal ne ko laalaat jegelal sa loxo mu jegeel loxoom rek mu lakk ko mu ne ko noonu la safaru Ibrahima meloon mooy yaakaar kuuni bardan wa salaamun ala Ibrahima ba suñu borom ne kuuni bardan la safara wa seddoon kuuni bardan jooju sirro booba laa rocc def ko ci safa furno bi moo tax mu mel nii. philosophe ba dal di tuub ndax xel rek la amee woon lu xel joxe rek lay nangu lu xel joxe wul ko waaye ba mu demee ba xam ne am na leen lu dul xel. te naa xel leneen nga fa te mooy ngëm te mooy kàttanu yàlla. yéen a ngi ànd ak waa Daara Ahibba Serigne Sam ba xam ne kii suñu borom bind na ko ca way pexe moo tax mu daal di sañ def karaama boobu leen waaye li nga xamee ne màgg ni ki matériel noonu la jegee dayoom ba nit ñi yóbbu ko fu mu àggul ba ñu dox ba mu dox seen diggal yàlla ba nit ñi amatuñu bëgg-bëgg amatuñu xalaat lu dul màgg rek matériel rek booba la seen ngëm wàññiku booba la suñu borom rocc ci ñoom sirrub ngëm ba siddiqiyatul usma jafe see àgg lu dul nit koo xam ne nekk nga ci béréb boo xam ne maanaam noonu matière noonu matériel noté xoli doomu aadama yi àggu fa wala ngay suñu borom yërëm ba matériel noté wul noonu sa xol yaa koy mën a àgg ndax nit ci mu nekk gannaaw léegi matériel boobu not na nag boo xam ne delloosi na xel nit ñi ci lu teew rek lii jëriñ jëriñ lu teew rek la ñuy daw jëm luy jëriñ jëriñal ëllëg dootuñu ko xalaat seen xel du ca dem wala bu ñu ko xalaatee dootuñu ci am xër boo xam ne dana leen jaral ñàkk dara tey loolu yóbbu leen ci fu ñu toll moo nekk seen waxtu wu ñuy yewwoo moom la ñuy yewwaale waxtu wu ñuy nelaw ñuy nelawaale du ñu fàttaliku mukk ne doomu aadama kat ca la mu dee rek lañ koy fange bis penc ba te ca la mu dundee rek lay deewee nit li sax ci xolam di bëgg bëggam du taxoo moom waxtu wuy dee ca la ko dee di fekk li gën a bari ci jamono yi te na mu dee na lay dekkee bu dekk ñëwee te na la woowale ca la texe nekk ca texe di nekk loolu tax nit jullit war a am lu soqi ko ci lislaam lu mu bëgg bëgg boo xam ne moo ko gën a matériel muy sëriñ bi muy alquran muy yàlla ci boppam muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam na nag ci xolam nag boo xam ne dana tax matériel dootu ko yóbbu ndax xol ndab rek la ndab li nag ni nga xamee ne safara ak ndox mënu la daje ci leen ndab noonu la bëgg leneen bëgg gu mat ak bëgg yàlla bëgg gu mat mënu la daje ci benn xol alal ak adduna ak daraja mooy mbokk mu roo roo daf ko bëgg dafa neex ci moom waaye leer yàlla it xol mooy place am fa lay placé waxtu wu ñëwee amu fa place fekk leneen placé daf ko fa wacc dem waxtu wu ñëwee fekk mu féex te la koy jox place mooy turu yàlla wuñ saxoo taxaw waayu yàlla taxaw waayu yàlla di ma waxoon tànk ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Hamza la waxee mosul naa ko ba tey ci conférence yu bari Seydina Hamza la saaba yi la woon dafa daje Seydina Abubakar ca marché ba ne naa sax Hamza la man Hamza la mii def naa seq laa Abubakar ne ko lu tax nga ne naa seq nga mu ne ko damay def bu ma dajee bu ma toogee fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ne maa ngi jàlloog àjjana jàlloog safara jàlloog arasa kursi yu waxtu ma fi jógee ba dem ca wala ma dem ca kër ba jaxasoo xale yi ak jigéen ñi jaay ak jënd ma dellu fa ma newoon Abubakar téye ci mbubam bañ dem fekk yonente bi sallallahu toog mu ne ko waxal na nga waxoon ba xam la nettalee loolu le yonente bi ne ko ni ngeen di mel bu ngeen toogee ci man bu ngeen ko mënoon a rée malaayka yi dañuy saakoonteeg ne de ci saxaba yi bari na ci ñoo xam ne góorgóorlu nañ ba melo woowu takkoog ñoom Seydina Imran sa Husayn dafa daan saakoonteeg malaayka yi di wax ak ñoom di leen laaj lu ko jaaxal bi nga xamee ne dem na bis ba su borom natt ko mu am taat bu metti boo xam ne du wér mukk fanaan ko guddeeg bëccëg mu saafara ko ba mu ko saafaraat te demoon na ba xam ne taat gi xéewalu yàlla la yàlla dafa gën a bëgg moom mu gën a dëddu adduna ndax métit yi gën a jublu xolam ci yàlla mu dal di saafara taat ga gisatul malaayika yooyu mu daan saafoon teel ba mu demee dellu di jaamu yàlla di jooy di sonn di ñaq di xiif di mar di wéet di lot di sarxe di jàng alxuraan di def li mu mën lépp ba su borom delloo ko melo woowale taat ga dellu siwaat fa mu newoon mu bàyyi ko bañ koo saafara googu yoon ba suñu borom dindil ko boppam jox ko yërmandeem mu wéy ci di jëfleen teeg malaayika yi mel woowu la naka noonu nga xam ne moom la saxaaba yi meloon ci toog li ñu daan toog ci yan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci keppaaram naka noonu xutbul xaw si wala waa ji ko jege wala ku mu yar ba nga àgg ca ba boo toogee moom yaa ngi yéeg jëm ci yàlla kooku mooy cheikhul murabbi foo toog da nga fa jógee ñeent fukki fan kenn du la bindal bàkkaar xam ne boo fa jógee dana bàyyi ci sa xol loo xam ne da nga toog ab diir mu ne ci sa xol loolu moo lay tàggale seytaane fekk nit ki àggul foofu ba lay tàggale nit ki ak seytaane dana sonn kon mu ne matériel dafay dox diggante nit ki ak yàlla ndax xol mooy palaatam dañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon raaytu abdurahman ibn awf yadxulu jannata habwan gis naa ci saxaaba yi ku ñu naan abdurahman ibn awf bokk na ci fukk ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëgëre àjjana gis naa ko muy raam dugg àjjana wala maa yi ni ñu ko tekkee nee ñu sayyidina abdurahman ibn awf dafa nekkoon ku bari alal bari lool alal ba mu doy waar alal nag ci xol la sax ngëm itam ci xol la sax mu doon ku gëmoon yàlla lool ba doy waar bokk ci saxaaba yu mag yi alal ji nag ak ngëm yàlla gi bëgg yàlla gi di xëccoo xol bi xam ngeen ne ñaari kàttan bu ñuy xëccoo dara kii xëcc jëme penk kii xëcc jëme sowu kii ëpp doole mooy wat waaye bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole daf koy wat wat gu yéex boo xam ne day yéexee ne raam naka noonu la ngëm yàlla ji ëppee doole bànneexu alal bi ci xolu Abdurahman ibn Awf ba di ko xëcc waaye xëccaay ba mu koy xëcc jëmee àjjana dafa mel ne raam rek Seydina Abdurahman ibn Awf bañ ko nettalee loolu dafa dal di fa fekk benn bis tàkkusaan juróom gi nga xam ne dafa wëtti woon di jox fi fees mbedd di Madina yi ba doo am foo jaar foo jaar rek mu fes den ak xar ak bëy ak gëléem ak yooyu mu daal di def lépp ci yoonu yàlla booba la tàggoog melo woowu rek daal di mel ne kuy naaw dugg àjjana loolu moo tax nag eh, sëriñ bi nga xam ne dafa mat sëriñ noo gu nekk bu noo duggee ngelaw li dugg ci xatar ba muy dellu si dana fi nemmiku fukki yoon xool taalibe bu mu doon ak lu ñu bari bari ak fu ñu mën a nekk ci penku suuf ak ci kawu suuf dana ne moo loolu moo tax ni nga xam ne noonu la Imam Xasaali waxee ne cheikhul ab ak cheikhul muraqi mu mel ne docteur docteur boo xam ne fukki malaat ñëw nañ ci moom te bokk benn feebar mu boole leen benn garab ñii daañu wér ñii seen feebar dana nekk fa mu ne woon ñii seen feebar wàññi ko te du wér ñii seen feebar yokku ñii dee mu ne lu tax war naa bàyyi xel ci seen i at ku ci bari deret ak ku néew deret ku amee tàngat ak ku amee sedd ku néew doole ak ku ñàkk ku am kàttan ni ne xam ne noonu la war a seet naka noonu itam cheikhul murabbi bi noonu la war a bu ne jàkk xol nit ki war na xam jàngoro xolam lan la ndax rëy la mu dindee ko nañuy dindee rëy ci xol wala sàggan la wala bëgg adduna wala bëgg daraja la wala bëgg lekk la wala tayee la jaamu yàlla la wala lu mu doon mu xam garab ga koy dindi mu dindee ko ko kooku du sëriñ boo xam ne du médecin boo xam ne benn pikir dong la am moom lay pikir ñëpp loolu moo tax cheikhul murabbi di mu allim di muraqi ay sartam xëy na daañu ci li nga xam ne noonu la sëñ Tuubaa wege sharia ndax mu wet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wet gi mu wet boromam xam ne ne bokk na ci farata yi nga xam ne moom la suñ boroom teg doomu aadama topp sa ñaari waajur ñaari waajur lu tax ñu war leen a topp xàqale joo leen ameel ndax fi fi ñu jaar yow coono bi ñu am ci yow te nee ñu bis ba ku seen sa ndey da ngay daw ku seen sa baay da ngay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa soxna daw ku seen sa doom daw ndax nekk gi ngeen nekkoon ci àdduna xamuloo ndax ameel nga ko xàq ji la war a topp wala déet te bu boobaa ku nekk la nga am nu mën a toll xeet nga ko ba doo bëgg dara jóg ca te kon doo bëgg ku lay topp xaq kon waajur xaq ju diis la ko doom ameel xaq ji tax na topp ndigalam taxawu ko dimbali ko di farata ñu ne xanaa day ñu baax mu ne ndey bàyyi buñ doon ay saacax buñ leen yéefar tam xaq jooju amel nañu amel nga leen ko tawar nga leen koo fay bu boo leen toppul bu yemal xëy amee da nga leen ko fay mu ne war nga ngay waxante ñoom wax ju lewet ju nooy te bu leen këdd na nga ànd nekk ñoom ci yiw na nga leen di topp ci loo xam ne li yàlla terewu ko waaye bu leen topp mukk ci mooy yàlla lépp loo xam ne yàlla digal na la ko ñu la ne bu ko def na nga bañ waajur li mu foor foor ci doom boo kàbbaree di julli bu la wooyee doo ko wuyu kenn rek la ko am may muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo kàmbalee ni ci digg jullit bu la wooyee la dog ci liggéey te doo ci am bàkkaar na ko ko jullit bi war na fu mu di di jéggalul ay waajuram ndax ci nga ameel xaq te mu dem yomal xiyaam mënatoo koo fay dudul di ko jéggalul boo ko jéggalulee jéggalu bu bari nag ba suñu borom sabab ci sa jéggalu ak njéggalam bu keroogee yaa ko mënoon a topp xaq waaye mënatu la topp wàccoo nga ak moom bu ne waa nga méngoog jullit ñi jubóom di dem leen ñoom amee leen yiw yéene leen yéene yéene bopp war nga leen di laabiire ci lépp loo leen xamal te muy njëriñ ndax sallallahu alayhi wa sallam kenn du gëm mu mukk dëgg dëgg gëm ba sa gëm mat tadu li nga yéene sa bopp yéene nga ko sa mbokk ak mbokk war na ak mbokk jullit itam doomu aadama muy jullit war na sàmm ab gisam bëtam bii ba du xool lu war na ci góorgóorlu lu mu mën war na ñoŋal làmmiñam wi ba wàññi jëw wàññi fen wàññi wax lu ko warul dax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm dana xalambaay ci kuli safara juróom-ñaar fukki nawet la maanaam juróom at la dara waralu ko lu dul benn baat bu mu waxoon ci jotaay te jubluwu ci lu dul reeloo ñi muy waxal rek kon ñoŋal sa lamiñ ci neen lu war ci wax ju ñaaw lu war la naka noonu lépp loo xam ne lii ak neen la jullit bi war na di lekk lu lew di sol lu lew di dëkk ko lew di war lu lew jullit bi war na góorgóorlu ci jikko yu tedd yi nga xam ne moom lañ ko sant mu melowoo ko te bokk na ci ku la tooñ boo ko mënee jéggal nga jéggal ko ku la xañ ko fexee may yow ku la jëriñul nga jëriñ ko képp ku la dogu nga dog ko nga bañ koo dogu yow nga jokk ko digle lu baax tere lu bon suñu borom teg na ko ci ndoddum képp koo xam ne fii mën ngaa wax boo waxee ñu dégg ko bu fekkee ne mën nga koo wax ñu dégg ko nga wax ko boo xam ne ñeme woo na nga ko sikk ci sa xol bu fekkee ne mën nga koo soppeek sa loxo nag moo jiitu jëmm ji lépp lu muy jëf nga sellal sellal mooy lan mooy ngir jëmm yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax rabbul izzati azza wa jalla du nangu jënn jëf yoo xam ne jëf ko ngir leneen wala ñu boole ca leneen lu yàlla te nit ki ak sàggan bu mu mën a nekkee nga bàyyi mbiram ak yàlla te di ko ñaan te di ko yaakaar te yaakaar mu jubal ko jéggal ko jaaral ko yoonu jub may ko texe bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla ndax suñu borom xas na ñi naagu ci yërmande yàlla maanaam naagu na dootu yàlla dootu leen yërëm nit ki bi la war nay xalaat fu mu toll ëllëgëm war nay xalaat sukuraat ndax waxoon naa ne siiru di génn ci jëm ay dina jóge yoo xam ne umb na bëggul yàlla ndax doomu aadama bi fu mu mas a jaar dañu ne arrêté dafa mel ne seetu jëf yi mas a jëf yëpp xam nga ne boo jàkkaarloog seetu loo def rek dana feeñ ne seetu ba dafa mel bu tolloo ci génn wuru nag dañuy indi araf jàkkaarloog mu jàlloog moom maanaam moom jëmmam lay jàlloon lu ma waxtaan def yëpp daanaa waxtaane ci conférence yi ne li muy njëkk a ci jamono yooyu muy ay jëfam jëfam yi dana meloo melawu ñaaw woo xam ne dugg safara ba dañ koy gisatee ku gënal ndax xetam ak ragloom ak ñaawaayam jëfam yu rafet yi dana mel ci moom ne ku gën a àjjana waxtu woowu bu dee xalaat loolu di xalaat tam na muy nekkee ci bàmmeel ba na mu fay jógee te xamul kañ la bu fa jógee lu muy fekk ba na muy jógee siraat benn téere yi wadde nañu peese jëf yi ak ñi mu amel àq ak ñi ko amel àq taxawaayu bis penc ba juróomi téeméeri junni at yóoru nit ñi di xet nit ñi seen ñàkk labal leen te kat su borom dañ leen lu jaam bañ leen a àtte mu xalaat loolu lépp nee na xalaat sa ëllëg mooy caabi jaamu yàlla boko ko faralee xalaat rek xol dana set te da nga fàttaliku ëllëg te jaamu yàlla bu ca xeeb dara tudd yàlla bu ca xeeb dara saxoo turu yàlla bokk na ci liy dimbali jaam bokk na ci liy dàq seytaane bokk na ci xol bokk na ci yombal jaamu yàlla bokk na ci xiir nit ci lu koy fexe nga fàttaliku sa moroomi jaam yi nga xam ne dañu la leen defaloo yàlla lenn luñ ko defalul te yàlla alak leen ci seen bàkkaar te yow mu bàyyi la nga fàttaliku sa bàkkaar yi passé yi nga weesu xam ne ñu nga la koy nit nga jéem ko tuub nga fàttaliku sa mujj mbir te xam ndax xamuloo ni ngay mujjee nga di ko def sa xel ngay njëkkante li la dese ci dund fas yéene def loo ne mën laa taxe taxa taxe ëllëg te seet sa noo ngi dem ak a dikk ngay dund ci àdduna sa mbir a ngi sa loxo boo jubee jëmee ci yàlla texe boo ko wanee naaw leneen ñëw kon nag bi nga ci tolloo léegi te wéegul li sëñ Tuba nekk li ci tasawuf di saxaar muy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom ñii na ngeen ci profité ba lay juróom ñii ñëw bi nga mënee na nga na nga farlu bala ngay tëlee ndax tëlee day ñëw te bu tëlee ñëwee dootoo jëf dootoo jaamu bi nga wéree na nga gaawtu bala ngay tawat ndax boo tawatee dootoo mën a jaamu yàlla bi nga dee dund na nga gaawtu bala ngaa dee bi nga amee kàttan na nga gaawtu bala ngaa dem ba màggat ba amatoo kàttanu jëf bi nga amee na far farlu ci def ci sa ñaq ci yoonu yàlla bala ngay ñàkk juróom yooyu bu fekkee ne njëkkante gaa ñoom balay juróom yi ci des a ñëw yàlla dana la yërëm te fonk tur yàlla fonk itam julli ndax julli mooy teew teewal julli teewal sa yàlla la dangay taxaw ci kanamu yàlla ngay dégg dégg lu la nga ragal ko. màggal ko wekk ko nga boole ragal ko ak yaakaar ko nga fàttaliku ni nga tëlee def lim la sam fàttaliku boobu nga koy fàttaliku di ko ko seedaloo dana tax mu yërëm la dana tax mu may la kàttan ngay teewlu sa ay bi bakkan yi nga xam ne ci lor la rek la ñu nekk ndax bàmmeel kat buñ ne jëy yi néew bi ay jëfa ma koy arawtiku yii jaan la yii safara yii gaynde ñaloor yii ay jiit yii gël bu tàng yii ndox mu tàng yii jëf jëf yi gën a rafet bànneex la yoo xam ne kenn mënu ko misaal nga xam ne bu ca nit ka àggee ni mu ni adduna meloon ci moom buñ ko seete ak ni mu mel ci bàmmeel moom mi taxe day mel ne ba mu nekk ci biiru ndeyam ak bi mu génnee ci adduna nga xam ne buñ nekk woon kaay dellu ci sa biiru ndey na mu koy bañe buñ ko nee kaay dellu adduna noonu la koy bañe ndax texe mu rus ci borom xam ne mi ngi ak li muy xalaat yépp mu xam ne yàlla ngi jànloog loolu mu rus ko am kertaan mu sellal jëf yi muy jëf ngir jëm yàlla te bu mu jege yàlla wala mu farlu wala mu mën a jëf ba woote wilaaya ndax woote wilaaya te doo wàllu day war waral mujj gu ñaaw di wàllu yi dana waral mujj gu ñaaw na nga màggal wàllu yu ak lépp lu tax ci moom ndax wàllu yu xarit bu yàlla na nga ko fonk fonk léppam lépp lu tax ci moom wala lu ñuy di ko tudd na nga ko fonk fonk ndax dana tax yërmande yàlla yomb la ndax suñu borom jox na leen ay sañ-sañ sañ nañu jëfandiku ci jaam ñi te dara du leen ci fekk dañ ñu fekk jàmm bu leen tooñul ñu def ko la leen neex te dara du leen di fekk am na benn sëriñ boo xam ne bu mat sëriñ mas nay tawat mas na ab taalibeem ñëw ci moom di ko tawat naan ko diw de dañu tàngam de daf maa def nangam daf ma nangam def nangam mu ne ko diw de bu la rayoon wàjji la ba nga ñor mu lekk la it dara du ko def fekk ëllëg kon nag suñu borom gën a leen a jaam ñi ndax nii nga gisee ñu ëppante koy wërsëg ci àdduna ëppante koy kàttan ci àdduna ëppante koy daraja ci àdduna ëppante koy sañ-sañ ci àdduna nga màggal alquran ndax wax yàlla na nga màggal ponk ci l'islam yépp wet ko ngir jëm suñu borom tabaraka wa taala na nga yërëm way ak way ñàkk ñi ndax suñu borom li ko soob la def te la ko soob lay def te benn jàmm mënu ca dara yàlla buy jëf du tàggu jàmm ñi bu ko neexee leen neex def leen yoma xeam ma yóbbu leen àjjana ko neexee moom suñu borom am na sañ-sañu yaa ñëpp di ko jaamu yoma xeam mu dugal leen safara kon nag lu ko soob lay def ndax lu waa jàpp ko sharia li muy rëy rëy rëy maanaam lu nekk encore ma moolam mbindeef yi la mooy loi rek waaye nag sañ-sañ moom diggante yàlla ak jaam bi la beneen jaam waru faa boroxlu kenn waru faa jéem a dugg te yàlla dafa am ay xaritam te dafa maye te dafa def lu ko soob kon nag na nga laa biire jullit ñëpp booy wax ci sharia na nga wax li yàlla wax wax li mu deele wax ni mu tëkkoo waaye bul ne diw sangam wala nga diw sangam tax lay wax ndax xamuloo diw sangam moom ne diggante ma borom xamuloo ja dara na nga bàyyi ko jaam ñi ak seen borom mi leen bind yàlla nag nguuram ko kenn mu li nga xam ne moo tax nu daje ci béréb bii mu di joo xam ne dafa bari rafet rafet li ñu war a roy ko yàlla teral teral ko ci zahir teral ko ci baatin terale ko melaw wu rafet def ko mu bokk fu rafet fu doy waar jox ko it jikko yu doy waar te jikko kat moom rek la suñu borom tagge xaritam yi mu gën a fonk mooy yarante yi inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwaabun la wax ci Ayyuba inna Ibrahima la halimun awwaabun munibun inna Ibrahima la awwaabun halimun wa innaka la ala xuluqin azimin xaritam yëpp mu di yarante yi taggu leen ci farlu tegu leen ci ragal yàlla tegu leen ci am-am tegu leen ci fit tegu leen ci lenn lu dul jikko yu rafet nee ñu maanaam ahlu sharia bi ñu tuddee ñi gën ci jaam yi suñu borom bind ba àgg lañ ca teg moo di képp ku la ëpp jikko yu gën a rafet rek moo la gën alquran nee na inna akramakum inda llahi atqakum te taqwa am na jikko mooy àndal borom béréb bi nekkoon fi amoon li gën a jafe ci ngëm li nga xam ne mooy tax a gën a mat ngëb mu di li mu yéene boppam yéene na ko ñëpp yemu ca loola nekk ca ko jëf fu mu toll mu ngi fexe li jëriñ nit di loo xam ne fu nekk war nga ca teg sa bët te jéem koo roy ndax moo gën a gaaw ci mucc moo gën a gaaw ci jox daraje ab jaam mu amoon wóolute boo xam ne ragalul dara dul yàlla xamemul dara dul yàlla lii Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wax ni wa lastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yuxnini wa yunjini yaakaaruma kenn ku dul yàlla ragaluma kenn ku dul yàlla moom it ragalul woon kenn ku dul yàlla yaakaarul woon kenn ku dul yàlla dafa amoon fit am ngor amuk mat di nit koo xam ne kii dara yëngalu ko dara dàqu ko dara tiitalu ko di ko amoonuk dogu di ko amoon ak laa biir li ñuy wax makaarimu axlaaq nga xam ne mooy tax ab jaam gën moroomam suñu borom defaloon ko ko mas naa waxtaan ak nit ku ko miin xam ko muy wax ay melo yu rafet rek moom ay jikkoom ba sama rango ji sotti ko ko yàlla loolu ma wax mu di waa nit koo xam ne bi ñu ko di kenn li mu set li mu xamee woon nit ñi xam seen daraja xam seen gëdd ku nekk mu teg la dara taxul woon dudul yàlla waaye du neexal kenn du def kenn jenn daraja ngir àdduna wala ngir leneen loolu suñu borom defaloon na ko du xañ kenn xaqam ngir doole di goo doye wala woyof goo woyof ci Ahmadu Bamba nee na wala tuawid rafadil maali xasir li ajli maalihi wa saddin an faqi si utiba al muxtaaru fihi salla musallaman alayhi rabbun jalla bul tàmmal sa xol nit ku àdduna yëkkati nga fonk ko trop wan gannaaw dëgg ka nga xam ne dafa ñàkk mu ne ndax suñu borom tabaraka wa taala yoddoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwoon ci jamono joo xam ne fekk na doomu aadama yi ndax wan gu ñu wan gannaaw li ñu tuddee alqiyamul maanawiya maanaam les valeurs morales gisatuñu lenn lu dul li ma doon wax rek mooy matériel loolu bokk ci li gën a mën a rappel am réew gën ko mën a delloo gannaaw nit ñi gisatuñu dara lu leen gënal am léegi gisatuñu ngor gisatuñu jub gisatuñu ragal yàlla gisatuñu farlu gisatuñu njàmbaar gisatuñu xam gisatuñu laa biir gisatuñu yenn jikko ba fonk ko ba mu jaral leen dara gisuñu lu dul rek li leen tax dal di mën a am léegi alal wala daraja wala bànneex loolu tax ñu dal di gëlëm ñu gëlëm ci àllub réer réer réer ak ñu ànd ak ñoom moom nag ku xalaatoon la xiyamul maanaam yooyu la ak ruuxiya dafay ku yëkkati woon mbirum loolu la la loolu lépp mi ko jubloo woon rek ngir nit ñëpp kenn ku nekk la la yàlla bindal lépp nga góorgóorlu ba am ko teewul li nga xam ne moom lay wax taxatum maanaam progrès yi itam ku ca taxawoon la ngir rek lu jëriñ li nit ñi ngir lu jëriñ réew mi ngir lu jëriñ jullit ñi mu di koo xam ne taxaw na fu mu taxaw sen ci loo xam ne li luy yëkkati réew mi ak luy jëriñ réew mi dong la daje woon ak loo xam ne lii nattu bu ko yàlla nattoo la mu di loo xam ne lii fu mu gàtt muy loola ci suul rek loola yàlla xëy ko ci suul rek muy gàtt rek mu dem ba liggéey bi mu waroon a liggéey mu wàcc ab liggéeyam mat muy ji li nga xam ne moo gën a tedd dàq koo terle gën koo xam gën day jàpp bu ne mu doon koo xam ne ku daan yenu ay diis diis la yenu diis diis yi nit ñi te du ko tawat du ko jàmbat du yokkat du dem ba sonn wala mu tàcc suñu borom defaloon ko muy koo xam ne ñëpp a ko wet doo ci kenn ku koy foye wala ku koy wax juree ku nekk ak noo mën a mel rek am na foo ko teg kenn yóbbu ko kenn du ko foye ñëpp bëggoon ko ñëpp itam tegoon nañ ko fu kawe su sori mboole bu ñëpp mu demee ni saa'ir bi muy albuxturi yi si muy tagge xalifa bi banaan huwa albaxru min ayi nawaaxi ataytahu fa nujjatahu almaawuf wal juudu saahiru moom daal géej la rek wet koo ko jógee rek lëgg-lëggam moo di njëkkam akuk baaxam ak tabem mooy tàkk gi taawala basal kas xataa law annahu sanaa ala qabdin lam tusihu anamil tàmm na tàllal loxom di joxe ba nga xam ne bu jéemoon a bank loxom sax loxom du banko walaw lam yakun fi kasbihi ghayru ruuhi la jaada biha fa yattaqillaha taala bu dara ñëw doon ci loxom lu mu joxe lu dul ruuxam ji sax dana ko joxe kon nit ñi dañu ragal yàlla ba bañ ko koo laaj ba tey ko misaal la di wër di ñu naan kaanal wasiru nizaamu nus lu atan yatimatan saaxaha rahmaanu min sharaf ba def falam taarif al ayyaamu qiimataha faraddaha gayra tanzur ila sadabi mu ne nizaam mukk lu la woon peru jamaa la woon boo xam ne benn rek la ci adduna suñu borom moo ko tëgg tëgg ko ci tedd nga waaye ba mu ko feeñalee te jamono bi ak i yi xamuñu dara jaam mu fiire ko ba nëbbaat ko noonu la Cheikh Mbacke demee woon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi ànd ak waa daayira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba